weer wooru koor boo ko xasee def loo defati rek loolu coobarewu la mooy az-ziyaadatu ala al-waajib wa huwa at-tatawwu loolu mooy coobarewu ci jaamu yàlla nag presque bu nekk am na ci mooy yi nga xam ne dalaa war yooyu yépp après am na ci yoo xam ne boo ko defee loolu coobarewu la jàpp njàpp dafa nekk farata kañ nekkul farata bu sa jàpp tojee de nga jàpp déedéet mu ngi nekk farata nekkul tamit farata te ni waxtu yu dugg na rek ndax waxtu yi mën na yaatu mais bés boo jógee ngir war a julli nag bu boobaa day nekk farata nga jàpp léegi nag ma toog nii toog nii dara warawul ma jàpp ma dem jàppi loolu bi nga xam ne ci lañ ne mu ne wa waladul waladi naafila doomu doom dañ koy tudde naafila mooy ne nit ki li annahu ziyaadatun ala al walad ndax dafa yokk ci sa doom yow mooy sa sët dañ koy woowee naafila ci arab moom la suñu boroom waxoon mu defal seydna ibrahim alayhi salaatu wassalaam skay boobu ndool leen yonent doom yonent sët yonent allahu akbar mu ne kon doomu doom mooy sët dañ koy woowe ci arab naafila ndax ziyaadatun alal waladi dafa yokk ci sa doom dafa am ndolleen xoola ak naxal nabtul maaruf nabt lu muy deme mooy day yokk day pousser di yokk gàncax du nekk rek ci biir suuf ci biir suuf si noonu day génn di yokk di dem mooy da gis ne tout le temps da ngay gis la fu yokk gi day ñëwaat yokk gi mu ne wal ganiimatu li nga xamante ne mooy butin de guerre naafila loolu naafila la mooy ndollent la bu yàlla defal jaamam yi nga xam ne ñoo dem doon xeex ngir moom li annaha ndax loolu ziyaadatun fii ma ahalla allahu buur yàlla da ko ndollent la ci li yàlla daldi lan daganal li hadhihi al umma xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam mimma kaana ci li nga xam ne kaana muharraman ala ghayriha mooy dafa nekkoon lu xaraam ci xeet yi jiitu woon suñu xeet di xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam amuñu woon droit dem guerre gañe seenum noon jël armement yam fa bàyyi mbubbu koŋ yeeg alal dañ fa bàyyi yeeg loolu lépp ñoom ñu jël ko jëfandikoo ko loolu dafa nekkoon lu xaraam ci ñoom te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax comme li nga xam ne xadis bu ne ci saxiixay bi mu naan fuddiltu ala al anbiya bi xams gënale nañu ma moom bokk na ci nga xam ne moom la ko suñu boroom gënalee def mu gëne ko yonent yonent yonent yépp aleyhimu salaatu wassalaam am na ci benn riwaay bi sitt am boo xam ne bi xams bokk na ci yooyu noonu mu ne ci lañ ko gënalee mu ne wa uhillat liyal ghanaim suñu boroom daal di may daganal ndax moom bi mu yéegee ci lañ yéegaale bi mu dépassé yeneen yonent yépp aleyhimu salaatu wassalaam ñun ci lañu dépassé yeneen xeet yépp loolu la de looloo tax ngay dégg la boroom xam-xam ba waxoon ne moom gis na yàlla ah, gis nga yàlla mu ne gis naa ko ci bëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu gisee yi laylatul isra ndax ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisee borom bi subhaanahu wa ta'ala mel ni ñu nit gis nañ ko waaye loolu ku nekk man la taxaw wax ko mooy bu ni mu rawee yonent yële alayhi salaatu wassalaam ñun noonu lañ rawee seen xeet moo tax mu ne kuntum suñu boroom ne xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay xeet wi nga xam ne moo gën wu ma sa génn ci nit ñi Allahu akbar loolu nag ñu ngi ko amee ci xayri yàgg yonent bi alayhi salaatu wasallam gën gu yonent bi alayhi salaatu wasallam gën ñépp ci lañ ko amee moo tax wallahi mooy bunt bi de moo tax wa uhillat liyal ghanaim loolu la imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi daal di wax na ko noonu imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi dane qaala ibnu Abbaas al anfaalu al ghanaa'im imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dane qaala nee na ibnu Abbaas mooy du ko indi taaliqan da koo indi sa càll la mais nag ca kii la boo xam ne euh, Ali ibn Abi Talha moo ko jële ci Seydina Abdullah ibn Abba euh, euh, Ali ibn Abi Talha bi moom dajewul ak Seydina Abdullah ibn Abbas jëlewul ci moom direct mais ku ma mel ni moom la mooy alwaali bi mooy al-Walibi euh, moom jëlewul ci moom direct mais gis nañ fi riwaay yoo xam ne dañ koy tudd tout le temps dama koy fàtte souligner euh, mooy ne jëlewul ci moom direct mais ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi toxal na que ne euh, moom du ci moom direct la jële mais ku jële direct ci imaam Ibn Ishaq comme ñoom Qatada ibn Di'ama as-Sadusi ak ñooñu ci ñoom lay jëlee moom euh, Ali ibn Abi Talha di jële ci Seydina Abd mooy nekk seen intermédiaire comme que xam nañ ne intermédiaire yooyu ñu wóor lañu looloo tax moom euh, ay waxam ci Seydina Abdullah ibn Abbas yi muy jële muy loo xam ne yu ñuy jàpp la même bu dee da xool ci kaw ni da gis ne am na rupture euh, kon mooy ne waxam jooju mooy imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, al-Hafiz al-Bukhari rahmatullah alayhi loolu moo am da mooy def indi saa càll la euh, Ali ibn Abi Talha jële na ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne al anfaalu muy anfaal al ghanaim mooy les butins de guerre kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy euh, définition anfal kon nag kon mooy butin de guerre léegi leer na foog naa léegi kon loolu leer na ci suuratu euh, Bani Nadir moom mooy suuratul Hashr quoi euh, boobu loolu insha allah dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci euh, xareb waa Banu Nadir génne gi leen suñu boroom génne foofu noonu bu ñu fa àggee insha allah loo loolu mooy fay fay mooy loo xam ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sans xeex loo xam ne utiliser wuñ ay fas xeexuñu songuñ yéeféer bi noon yi ba nangu ko ci ñoom am na ñoo xam ne dañu ne euh, mooy li nga xam ne shadda minal mushrikiina ilal muslimiina fi geyri qitaal loolu imaam alxaafiz ibn kasiir mu ngi ko di ci tafsir mu ne nag am na ñu ne këne mooy loo xam ne anfaal dafa jóge ci yéeféer yi daldi ñëw ci jullit ñi ay alal ci loo xam ne xeex amul comme ñu ñëw julli ñu songu si ay yéeféer ñu daal di daw bàyyi fa seeni bagage ya ñu yoroon ak yépp ñu daal di koy jël seen butin yeeg yooyu wala seen jaam yañ yoroon seeni bàyyi ma yañ yoroon seen gàtt yeeg seen fas yeeg seen kii ñu bàyyi ko fa seeni char de combat seeni oto am na nag ñeneen ñu ne loolu beneen wax la bu wuteeg bële ne alxanaa im kese kese gis nañ ne ndax fay ak ganima bokkuñ ganima mooy xeex dafa am direct ba yéeféer yi ñu gañe leen la fa des butin de guerre bi loolu mais fay mooy ñii dañoo daw bàyyi ko fa wala ñu génn leen ñu dem bàyyi fa lool saa xeex am ñeneen ñu ne comme l'imam Ibn Jarir wax rahmatullah alayhi ne hiya anfaalu saraya mu ne mooy yi nga xamante ne nii al anfaal mooy bu yonent bi walla kilifa gi daal di yónnee alayhi salaatu wasalaam daal di yónnee benn armée boo xam ne moom demul léegi bu ñu ñëwee indi gagné jënd butin de guerre li nga xam ne moom la imaam bi di jël ki nga xam ne moo ji moo leen yónni ne leen léegi ñu indi butin de guerre bi indi ko mu am avant mu koy mu koy séddale mu am loo xam ne da koo jël jox ko ñenn ñi comme exemple yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yónni benn sariya ñu dem ñëw indi ay butin de guerre gagné mu jël ci loolu laata mu koy séddale jël ci benn jaasi daal di koy jox kenn ci ñoom ñu ne loolu mooy al anfal voilà loolu it beneen tekki la boo xam ne euh, dinañ gis tamit ci riwaaye yi que ne tekki bu mel nii pas ci sariya rek mais yonent bi alayhi salaatu salaam sax dina ko fekke moo xam ne moo am lum leen ci jox kon loolu ci gàttal mooy al anfaal kon ku mel ni imaam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu nee na mooy al ghanaim mooy butin de guerre bi euh, am ñu ne mooy fay i la moo ko fay i benn lañu mooy ne yonent bi ale euh, dañoo ñëw daldi di jël si ganima bi mooy euh, butin de guerre bi yéeféer yi daw daal di ko fay bàyyi waaye lii nii mooy tekki bii nii li gën a dëgër mooy ne déedéet fay dafa am ganima am loolu loolu dañu am différence te dinañu gën a ñëw ci différence yi incha allah bu ñu àggee ci ghazwatu Bani Nadir kon am nañu ne benn la ndax fay e, bon mooy loo xam ne alal joo xam day ñëw ci julli ñi saa ñu def ci effort te aaya saar boobu dina ko gina leeral insha allah am ñu ne mooy li nga xam ne sariya boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da koo yónni ñu ñëw gañe bañ indee mbir mi butin bi de guerre bi mu am lum ci jox ñenn loolu mooy am na tamit leneen mooy mu jël te loolu dinañ ko gis ci xadiisu Seydina Sa'd ibn Malik di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu anhu wa arda kene mooy loo xam ne avant ñuy joxe butin de guerre bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jël laata mu koy séddale mu jël ci dara daal di koy jox kenn wala ñenn ci armée bi euh, loolu noonu tamit ci la léegi kon bu ñu defee bu ñu paree ci loolu kon nag ñu ñëwaat ci suñu xadiis gudd na waaye jar na ko ndax définition du ma deñ di ko wax loo xamul définition bi jarul nga ciy wax kon ñu ngi woon kon ci xadiisu seydina umaama abi umaama al baahili radiyallahu anhu mu jële ci seyd mu ne dama laaj kon Ubaada ibn Saamit di Seydina Ubaada ibn Saamit radiyallahu taala anhu wa arda anil anfaali dama ko laaj ci li nga xam ne nag mooy butin de guerre yooyu di al anfaal kon xam nañ li muy tekki léegi wax nañ la ne mooy li nga xam ne alhamdulilah mooy euh, butin de guerre bi nee na bi ma ko laajee mu ne moom seydna ubaada ibnu saamit fii na asxaaba badrin nazalat mu ne dangay laaj saar boobu ngay laaj di suuratul anfaal jo waxoon nañ ne dinañ def tafsir bi ci lu gaaw insha allah mais loolu mooy bu ñu jeexalee moom lañuy tëjee insha allah euh, mooy après bu ñu jeexalee kii bi ba gis euh, suñu bunt bi ba gis li ci Seydina Alxaaji Malik radiyallahu anhu wax après euh, ñu def tafsiru suuratul anfaal ci lu gaaw insha allah wala rek mu nekk avant wala après soit ñu jeexale xilaas bi euh, partie bi xilaas di wax ci lii ci côté bii wala euh, muy dañ koy wax ba pare après daal di gis tafsiru suuratu al anfaal inshaa allahu taala kon mu ne fii naa asxaaba badrin nazalat mu ne yow abu umaama danga bëgg a xam anfaal saar boobu de fii naa ci ñun asxaaba badrin ci waa badr ñun ñi demoon xare ji badr nazalat ci ñun la wàcc xiina ixtalafnaa fi nafli bi nga xam ne ci lañu wuute fi nafli ci lañu màngoon foofu comme butin de guerre jële woon ko ci mushrikuuna yi wa saa at mu ñaaw fii axlaaqunaa suñu daal suñuy jikko daal di fay ñaaw ci la fa xew dina ñëw lu tax mu wax lii moom ba léegi ànd ak Seydina Ubaadatu ibn Saamit ci yeneen riwaay boo xam ne dina leeral lii mu ne wa saa at tamu ñaaw fii axlaaqunaa suñuy jikko dinañu euh, dinañu fi dinañu gën a ñëw ci yeneen beneen xadis boo xam ne moom moo ko solo moo ko nettali di nettali loolu lan lay teg mu ne nag bi nga xam ne suñuy jikko ci la ci ñaawe fa fa nazaahu llahu min aydina suñu boroom di allah buur yàlla daal di koy ñu am ci daal mooy liñ ci bëgg wax mooy ci butin de guerre boobu dañ cee réagir loo xam ne warul woon ñun ñu réagir noonu ñu bari nag gis nga lii ngay xam gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu mooy ne même wuute gii ñu wuute mais seen début formation la ndax ñu ngi door a daje ak seen noon xare ngi door a am diggante jullit ñi ak yéeféer yi bu kenn foog ne ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne minute bu ne seconde bu ne tierce bu ne dañuy gën a yéeg di dépasser ay station di dem ci ay station loolu bu dee ñi ko gën a suufe ñi gileen gën a suufe ñoo man loolu lan ngay xalaat ci ñoom bu nee ne awliya yi ñooy dépasser yooyu nga xam ne seconde bu ne dañuy dañuy gën yéeg lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne ñoo leen féete kaw di saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ba moo tax lañu defoon démb tout le temps dañuy gis ne waroon nañoo def lu gën loolu mel ni ñu koy xoole loo xam ne waruñu ko woon def noonu ndax perfectionnement bi nga xam ne moom lañu war di gën a def seconde bu ne tierce bu mën a romb ci seenu dund ak au delà seenu dund allahu akbar fii ci kaw suuf lii li tax wuute bi am nii muy wax naan wa saa at fii axlaaquna mu ne li tax ñu wuute ci mooy ne amuloon àtte àtteem keroog Badar li tax ñu wuute ci butin de guerre bi mooy ne àtteem àtteem butin de guerre yi nan la nan lañ koy àttee nan lañ koy séddalee lam yakun qad shuri'a yawma dhak keroog Badar jour boobu bi xare bi jeexee fekkagul woon àtteem ñëw kenn amul moo tax looloo tax ñu wuti ci kon loolu la kiy jublu seydna Ubaada ibn Saamit ci wasaat fii axlaaquna mu ne nag ba mu demee noonu ñu ciy xëccoo fa naza'ahu Allahu min aydina buur yàlla daal di koy nangu ci suñuy loxo fa ja'alahu ila rasulillah mu daal di koy teg nag ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loo loo fa qasamahu mu daal di koy séddale baynal muslimiina diggante jullit ñi an bawaa in yoqa yaquulu an sawa mu daal di koy séddale moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam diggante jullit ñi an bawaa ci loo xam ne ci yemale leen ci xoolal xoolal fa naza'ahu llahu min aydina buur yàlla daal di koy nangu ci suñuy loxo fa ja'alahu ila rasulillah teg ko léegi ci loxo yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qasamahu bayna al muslimin lii lay tekki lan day tekki lii exemple la ci xadiis bi mu ne allahu huwa al mu'ti wa ana al qaasim wa ana abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam mu ne allahu buur yàlla huwa al mu'ti mooy kiy jox ku yor loo yor ak loo man di yor buur yàlla la ko jox waaye nag buur yàlla li muy joxe daa am fu mu koy jaarale bi nga xam ne moom la nit ñépp di jot ñu xëccal leen ko ci seen kër yi kan moo leen defal courant allah buur yàlla mais fan la ko jaarale ci poste courant bi mooy courant bi lay jaar ci poste courant bi lay jaar fi nga xam ne mooy centrale bi bu dee ay France yi nga xam ne ay centrale nucléaire wala centrale au charbon ñu yor loolu ak ñi nga xam ne euh, ñoom hydroélectrique lañ yor yooyu foofu noonu mooy centre bi nga xam ne fala courant bi jóge dëgg-dëgg ñu door koo séddale ci képp koo xam ne dina dem ci moom ci dëkk bi wala ci réew mi walillahi almasalul a'la yonent bi aleyhi salatu wasalaam noonu la mel diggante ñun ak suñu boroom noonu la mooy ne kenn nag du toog këram làmpam leer muy góondi làmp bi naan cëm non xamal ne bu poste ba bu dul woon central ba moo tax bu central bi ne tëf bu tojee làmp yépp toj kenn dëkk bi lépp lëndëm bu boobaa ngay xam ne ndekete yoo du sa interrupteur bi ak sa yii nii sa làmp yi du ñoom ñoo jara tagg mooy ne bu dee yàlla ni poste courant bi mel di séddale nga xam ne ci lañuy jóge di branché ñépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la mel suñu digganteeg suñu borom buur yàlla mooy joxe waaye moom mooy central bi nga xam ne ci moom la képp ku bëgg dara baax yiw loo soxla ak loo man di am ak loo mën a prétendre war koo am ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay jóge ndax fa la yàlla def mbir yi moo tax mooy buntu bi yàlla bi nga xam ne du tëj mukk lam yaku murtajja waaw moom mooy bunt bi nga xam ne ku jaar feneen doo dugg waaw moo tax loolu mu waxoon ne allahu huwal mu'ti buur yàlla de mooy ki nga xam ne mooy joxe waaye wa ana al qaasim man yonent bi alayhi salaatu wasalaam maay séddale xoolal fii ni mu ko leeral fa naza'ahu allahu min aydina te pourtant sax duggagul woon ci seeni loxo buur yàlla foqati ko ci suñuy loxo mooy loo xam ne duggagul woon sax seeni loxo ndax butin de guerre yoraguñu ko woon dañ koo dajale rekk buur yàlla daal di koy nangu ci ñoom kenn du naan ay dafa maandu woon dépassé na dafa maandu woon loolu non maandu ci boppam yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ko féete kaw le mot maandu al adlu moo féete kaw al adl fa qasamahu bayna al muslimin yàlla teg ko ci loxoom mu séddale ko comme li ne ma yàllaay joxe man maay séddale wa ana taman abul qaasim maay bàyyi séddale moom mooy séddale pas seulement que dama dafa amoon doom loolu waxoon nañ ko fi ku tuddoo alqaasim kese de déedéet lii la doon junj mooy yàllaay joxe man maay séddale te loolu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi indi na ko ci barab yu bari ci saxiix waaw kon fa qasamahu bayna al muslimiin suñu boroom daal di koy nangu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daal di koy séddale ci diggante jullit ñi an bawa yaqulu an sawa mooy ñu yemoon ñu yem ci ñoom ñépp Ah, na ko noonu tamit imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo insha allah dinañ ñëw ci beneen boobu ci xadiis boobu insha allah léegi imaam nañ jël riwaaya imaam Ahmad bi rahmatullah alayhi bi nga xam ne moo ñuy gën leeral li mu ne wasaat fii axlaaquna mu ne suñuy jikko daal di fay euh, ñaawe ñu doxale noo xam ne waruñu ko woon a doxale seydna imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhi dane xaddatanaa muaawiyatu bnu amrin kon imaam ahmad loolu mooy càllaleem dafa jële ci sëriñam di muawiya di doomi amr moom mu ne nettali nañu nettali na leen moom it moom mu nett ne nettali nañu abu isxaaq abu isxaaq di jële ci abdurrahman ibn alxaaris ibn abdullah ibn ayyash ibn abi rabi an suleymaan ibn muusa mu jële moom ci suleymaan ibn muusa an abi salaam mu jële ci abi salaam an abi umaama mu ne nag bi xare bi bi ñu dajee ñu ne yéeféeru Quraysh yi fa hazama Allah buur yàlla daal di nërmeel daal di faagaagal al aduwa noon gis nga saxaaba yi ni ñuy wax te lool ñu ngi ko jànge ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ñun ngal la waaye nañ fexe jàng li pourtant ñoo yoroon jaas yi di def lépp di xeex ñoo génn lépp mais neewul ñun ñun ñu gañe déedéet fa hazama Allah buur yàlla gañe mu nërmeel yàlla la wax de moom moo gañ waxul la ñun ñu gañ effacé nañ seen bopp yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la leen jàngal te lu xoolal xadiis yépp loolu lay wax lépp da koy dolloo ci yàlla ñun pourquoi pas ñuy delloo ci bu ñu delloo mbir yi ci yàlla naan yàlla def na yàllaa def yàllaa def tout le temps ñuy teg suñu kanam tout le temps suñu ana ñun ñun ñun ñun wala diw diw diw diw ñetti pàcc lañ defoon ñetti pàcc yooyu nag la ñuy wax nii mu ne bi nga xam ne ci lañu gañe noon yi waa Quraysh ñay daw qad taba'tharu fi sahra'i kama yataba'tharu al afa'id tataba'tharu al afa'id ñoom tasaaroon na ci désert bi comme ni jaan yi di tasaaroo buñ leen di dàq ci désert bi ñoom kuffaaru qurayshin mu ne nag fantalaqat taaifatun fi aathaarihim yahzimuuna wa yaqtuluun mu ne benn ci mbooloo ñetti mbooloo yi ñu wax ci yot ci saxaaba yi keroog radiyallahu anhu am benn mbooloo bu leen topp ñay daw ci kuffaaru qurayshin yi di leen topp seen gannaaw ñuy daw ñu topp leen di leen rey ay rôle la mooy ñépp mën nañoo defandoo lépp mooy ne ñenn ñi ñenn ñi dañoo nekk topp ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi yahzimuuna wa yaqtuluun ñenn ñi daldi occupé wu li nga xam ne moom lañ bàyyi ginnaaw di butin de guerre bi di ko dajale euh, yéefe yi ñi leen dàqee am ñu def contre offensive ñëw daldi songu ci yonent bi alayhi salaatu salaam fexe ñëw fi mu nekk daldi koy rey ñooñu nag daldi koy wër yor seeni arme ngir bañ bu ko noon bi am ñu jóge ci ñoom daldi ñëw def ko dara mu ne kon noonu lañu départagé woon ñenn ñaa ngi topp yéeféer yi di leen rey ak jàpp prisonnier ñeneen ñi ñoom yéeféer yi butin de guerre biñ bàyyi ci ginnaaw màng mi euh, ñu ngi ko bàyyi foofu mu daal ñoom ñu daal di koy wër di ko dajale te tamit di ko sécuriser ñeneen ñi daal di wër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir protéger ko ngir bu kenn ñëw dal ci kawam kon ñetti parti yaa ngoog mu ne xatta ida kaana al layl noonu lañ def ba guddi gi jot nag wafa annaasu ba'duhum ila ba'd nit ñi léegi ku nekk dellu ñépp dajaloo dellu wafa añu dellu naasu ba'dhum ila ba'd léegi nag bi lépp jeexee ña doon dàq ñibbisi na ñëw dellu nañ ñépp ña doon wër yonent ma ne saa saam xam nañ ni ñépp léegi dem nañ léegi nag ñoom ñépp nag ñu dajaloo nekk foofu nag la wute bi ñëwee amee ne leen ah déet bu leen waxe noonu ndax wax ñoom ñu ne ñi génnoon doon topp yéeféer yi di leen rey di leen def prisonnier di leen jàpp ba defe leen tax ñu daw jegeetuñu fi tasaaroo ci moon ci foofu Badar ku nekk di xool lu may lu may rëcce ci ñoom waa Quraysh ñooñu toppoon leen ci saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen déedéet yéen ñi dajale njëg euh, butin de guerre bi lastum bi ahaqqa biha minna ginu ngeen ñu ci yey ko ñun ndax ñun ñooy ñi nga xam ne nafay naa minha al aduwa wa hazamnaahum li tax ngeen mën a dajale butin de guerre bi ci ñi mu jóge di yéeféeru Quraysh ñun bu leen fàtte ni ñun ñoo leen dàq topp leen ak suñuy jaasi ba ñu daw ba bàyyi lool seen ginnaaw ngeen man koo dajale te ñoo leen nërmeel ñun ñoo tax ñu daw wa qaala alladhina ahdaqu bi rasulillah léegi nag mu des beneen part mooy ñu waroon yonent bi alayhi salaatu wasallam ñooñu ñu ne xif naa an yusiba al aduwa minhu ghirra fashtaghalna bi ñooñ ne yéen ñaari parti même bu dee lool ngeen wax mais ñun nag ñun ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lañ demoon ngir wër ko protéger ko ndax dañoo ragaloon kenn ci noon yi ngeen di topp am ñu def demi tour ñëw daal di koy def dara naka su dul noonu fashtaxalnaa bihi loolu moo tax ñun ci loolu lañ préoccupé woon loolu lii nii mooy tekki lan riwaaye bële moo koy leeral dina leeral fa saa at fii axlaaquna mooy xëccoo bii ñii ne ñun ñoo ko gina yey ñun ñu ko dajale butin de guerre bi ci ñun ñun ñoo ko moom ñee ne ñun ñi dàq ñi leen ñi ko ñi ko fi bàyyi nag ba tax ngeen man koo dajale ñeneen ñi ne mais ñun ñi doon wër yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko protéger léegi nag bi mu demee noonu ñu nekk ci xëccoo boobu di wax loolu mu ne fa nazalat ci la wàcce yasalu ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim fii la wàcc mu ne ci la suñu boroom nag bi ñuy xëccoo di wax ku nekk di wax lool ci la suñu boroom wàcce yasalunaka ñu ngi lay laaj anil anfaali ci butin de guerre yi bii ñu jële ban xulil anfaalu waxal yow yonent bi alayhi salaatu salaam këne al anfaalu gis nga butin de guerre bii ñoom moomuñu ko ñiy wax ñoom ñiy wax ñépp saxaaba yooyu yépp di wax ñi fekke Badar lillaahi buur yàllaa ko moom war rasuuli ak yonentam bi ndawam bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy fantaza'ahu Allah fa naza'ahu Allah buur yàlla lii mooy lii tekki fa naza'ahu Allah bi mu waxoon fa naza'ahu Allah min aydina buur yàlla daal di koy nangu ci suñuy loxo fa ja'alahu ila rasulillah jox koy nent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne pour lan moo tax mu wax ngir ñu xam ne laa fadla li ahadin laa fadla li ahadin maa maa fa amila min al amal kenn amul gëneel ak loo man di def inna al fadla al fadlu kullu al fadli lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam lii ngëneel gépp ngëneel buur yàllaa ko moom ak yonentam alayhi salaatu wassalaam kenn amul ngëneel dara man amul maa toog di wax que ni man maa gën ki may déglu mukk wallahi képp ku jàpp lool xamal ne xaaba wa xasira xusraanan mubiina képp koo xamante ne jàpp na ne yow ndax yaa féete nit wala yow yaa nekk ci poste di def dara que yaa gën ki nga xam ne moo lay déglu wala yow yàlla teg la nga nekk ci benn mairie di ngay defar dara nga foog ne benn papier nga foog ne yaa gën ki koy utsi wala ministre ndomba tànk bu mu la mën di jox nga jàpp ne yow yaa gën ki nga xam ne moo la soxlaal wala ki nga am amul ndomba tànk bopp wala mu def la sax président nga jàpp ne yaa gën ñi ci def kallaa xamal na mbir yi demul noonu buur yàlla jox la xam-xam nga jàpp ne yaaw yaa gën sa taalibe yi ngay jàngal ak yooyu kallaa xamal ne demenul lool al fadlu kullu fadlillahi azza wa jalla wa li rasul képp ngëneel buur yàlla ak yonentaama ko alayhi salaatu wassalaam moo tax buur yàlla pour wan leen ne à travers ñoom wan di ginnaaw ñoom jullit ak loo man di def ak loo man di def ci jaamu yàlla këne bul toog di ko góor di ko di jàpp ne yow la mukk buur yàlla la moo tax mu nangu ko ne leen ne yonent bi alei saatu salaam xulil anfaalu gis nga wax leen ne butin de guerre bi ku nekk ñii naan maa ko moom ñii naan man ñii naan moom ñoom ñépp kenn moomu ci dara lillaahi buur yàlla moo ko moom war rasuuli ak ndawam bi yow sallallahu alayhi wa sallam fattaqullaha kon àtte baa ngoog jeex na li taxoon wuute bi am mooy àtte ñëwagul xool bi àtte bi ñëwee bi àtte bi ñëwee muy li alxuraan wa wa ida tanaza'tum fi shay farudduhu ila allah wa ila rasul bu ngeen xëccoowee ci dara delloo leen ko ci yàlla ak yonent alayhi salaatu wassalaam ma ne lépp question bu posé ñu am ci différent ñu ciy wax ñii ne nii ne nii ne nañ ko delloo ila allah mooy ila qur ila al quran wa ila rasul ila sunnatihi al mutahhar nañ ko delloo yàlla dem xool alquran lan la ci wax dem ci xadiis yi ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasallam lan la ci yonent bi alayhi salaatu wasallam àtte loolu mooy jëfu jullit waaw mu doon wax aaya boobu euh, ñoom waat naa ci yàlla du ñu gëm gëm dëgg lu dul ñu ñëw di la àtteroo yow yonent bi alayhi salaatu wa li nga xam ne moo différent yi am seen diggante ñoom nit ñi ñoom jullit te ginnaaw boo àttee du ñu yëg fii anfusihim ci seen du du buñ xasee nga àtte ñu xam ne lii mooy àtte sharia ci mbir mi man kat dama doon jaay loo xam ne sàngara ci la masumaa xam ñu ñëw ne ma hé yow lii ngay jaay baaxul ndax sàngara dafa xaram jeex na summa laa yajidu fi anfusihim xarajun mimma qadayta wa yusallimu taslima ginnaaw bi nga àttee du ñu am ay ñëkk-ñëkk ci seen xol ah, waaye yow non waaye mooy di ko nangu parce que awma choix déedéet dañ ciy wommatu wa yusallimu ñu daal di wommatu ci sa àtte mu neex leen même bu dee ne avant ñuy xam sa àtte neexu leen noonu bi ñu xamee ne lii mooy sa àtte nag mu ñu wommatu ci wa yusallimu taslima ak wommatu du ñu rëbëlewu di ut ñeneen ñu leen ko daganal te xam ne ne ñooñu ay caaxaankat lañ déedéet ñun nag saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom li tax wute bi am mooy ne àtte ñëwaguloon bi àtte bi ñëwee lillahi qulil anfaalu lillahi wa rasul waxal ne anfaal butin de guerre yi buur yàlla ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ko moom jeex na jeex na ñoom ñépp ñi ko dajale woon delloo seen wax wàcce seen bopp nangu àtte bi yàlla ñi nga xam ne ñoo toppoon yéeféri topp àtte bi yàlla ñi nga xam ne ñoo doon sécuriser doon wër yonent bi alayhi salaatu salaam ngir protéger ko topp àtte bi yàlla seen kàddu nekk benn ñu daal di koy jox alayhi salaatu wassalaam topp ci lu mu wax allahu akbar lu am solo ngo moo tax képp kuy jéem a fontoo di jéem a jege di jéem a wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu ci dara ci lii nii xew fii di wute bi yow mii wax noonu laay wax yow yow ñii wax naa la ne lii étape la première xeex la boo xam ne àtte ñëwagul woon looloo tax wute bii am moo tax wute bii am doo ko gisaat doo ko gisaat fii ba ni ñuy jeexale siira bi insha allah doo gisaat xew-xew bu mel ni ñuy ñuy xëccoo ñuy ñuy am wuute ci butin de guerre c'est fini ndax àtte amagul woon àtte amagul woon àtte bi ñëwagul woon ba mu ñëwee lañu ci wommat yow miy jéem a yëqamteku di leen jéem a tolloog ñoom di leen fontoo yow laay laaj yow ñaata àtte nga xam yoo xamante ni nii moom la suñu boroom tëral nga koy fule tous les jours tous les jours ngay def lu contraire ñaata nga xam yow kañ nga xam ne biis baaxul taw terewulaa biis kañ nga xam ne joxe loxo entre góor a jigéen baaxul boo xam ne du sa zu mahram du sa kojug armal te yaa ngi koy def kañ nga xam ne yow jëw baaxul te li nga toog noonu rek di leen wax yaa ngi leen di jëw te ya te ci jëw nga dëkk ñaata kam kam wa kam wa kam wa kam ilal abad combien de actes yu suñu boroom teg charia teg ko nga xam di leen piétiner di leen joggaati léegi yow nan nga mën a taxawe di wax ñoo xam ne lañu wax lañu la lañu def laata àttee ñëw la ba àtte ñëwee ñoom ñépp ñu daldi wommatu ci àtte boobu wayu sallimu taslima te nag lam yakun fi anfusihim harajun mimma qada rasuluhum wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam amuñu benn ñëkk-ñëkk amul kenn koo xam ne nee na waaye ah, ah, nañ bàyyi mais moo malgré loolu nañ bàyyi ba yeneen xare yi non ñun ñoo ko moom ba léegi déedéet comme niñ koy defe nga xool gis nga ñun moo tax problème bi am diggante ñi jiite ak ñi ñu jiite mooy duñ leen déggal mukk duñ leen déggal même bu dee ne xam nañ ne wax nañ dëgg ñaata yoon ci suñu jàkk yi ngay gis ñoo xam ne jàpp place lañuy def jàpp place mooy dañuy nekk ci sàppe bu njëkk bi ñu julli timis sëlmal ñi ñuy def julli ñaari ràkkaat wala yi ñuy julli noonu ñoom place bi ñu toogoon ñu jël kurus daal di ko fay teg wala teg fa benn yére wala yooyu imaam bi ne leen e diw wala woola ne la lii nii lii jaaduwul ndax da ko fay teg dem yoonam bu ko defee yow heure julli bu gee jotee nga ñëw fekk fa course ga moom day toog ba heure bi heure bu ko neex ñi teel a ñëw nga jël seen àq ñi nga xam ne dañoo teel a ñëw ngir am gëneel googu ak ngëneelu teel a dem ngëneelu première sàpp bu ñëwee fekk fépp ci sàpp bi ku nekk teg fa course lépp di ay course ñu ñëw di la ko wax imaam bi wax ko nit ñi di ko wax saa su ne naan lii nii kenn waru koo def mais est-ce que tax nañu def li mu wax déedéet ndax ñun noo ñun looloo tax fekk nag yooyoo ngi am gis nga yooyu ñuy xeet wallahi wallahi summa wallahi summa wallahi wat naa ko ci yàlla dellu waataat ko ci yàlla dellu waataat ko ci yàlla fekk yooyu mu ngi am mënuñoo taxawal dara te fu ñu dajeek suñu noon mu daal di ñuy caw daal di ñuy duma xoolal rek monde islamique bi loolu kenn mooy kilifa ci boppam lañ amul seen kilifa mooy seen bakkan seen bakkan li neex seen bakkan mooy seen kilifa fekk li ñu leen di digal mu ngi ànd ak seeni bakkan seeni seeni bëgg-bëgg boobu mën nañ cee wommal mais bu deñee di bañ a nangu di ànd ak seeni bakkan ak seen bànneex duñu ko def ñaata yoon ñaata yoon lañuy dem ci ay waxtaan diine ñaata yoon lañuy dem ci jataayu xam-xam noppi leen ñaata yoon lañ koy wax ñaata yoon ñaata yoon kenn du déglu te xam nañ ne li ñuy def du yoon ñoo gën a xam ne du yoon ndax xam nañ ne du ñu dem mukk bu dee ñu ne fii France du ñu dem mukk ci jataay boo xam ne tubaab bee ko woote tubaab bee ne fa ñoom ñu toog di wax ci ginnaaw du ñu ko def seen fukki xel xalaatu mais bu dee jataayu jullit jataayu wolof liñ koy waxe lu la laa neex def mooy ne ñun noonu la ñu mel xam nga ne ñun ka shattaana aka sori diggante ñun ak ñu ay na nahnu min haula bi ñu gisee àtteb yàlla bi mu wàccee jeex na ñu daal di ciy wommatu amatul voix discordante amatul jamais jamais au plus grand jamais nga dégg ko kon suñu boroom ne qulil anfaalu lillahi war rasul yonent mi alayhi salaatu wasalaam yasaluuna ko ñu ngi lay laaj anil anfaali ci butin de guerre bi ñu yore Badar qul waxal al anfaalu butin de guerre bi lillaahi buur yàllaa ko moom war rasuuli ak ndawam bii di yow alayhi salaatu wasalaam amatuñ ci dara àtte baa ngoog léegi nag mu jàll ci leneen mooy pàcc-pàcc am na ndax ñii waxoon nañ ne ñoo ko moom ñee toppoon ñële ne ñoo ko moom ñii waxoon lii suñu boroom nag wax ak ñoom ne leen fattaqullah ne leen nag ragal leen yàlla ragal leen yàlla ba topp ci li nga xam ne moom lay àtte nii ngeen topp ci waaye fattaqullah ba àddinay tukki ñun nañu ragal yàlla bu ñu xamee ne àtte yàlla lii lañu topp ci suñu kenn kàttan mastataana te bañ a ut ay excuse di tuumal yàlla naan ndax bu dul woon yàllaa ma indi fii ma nekk te fii ku fi nekk lii moo fi mën a am di tuumaal yàlla ci bàkkaar yooyu def que ni moom la ak a neexoon nga reconnaître ne sama faiblesse la te loolu la bu suñu borom bëgg ci yow nga reconnaître ne sa faiblesse la waaye yaa ngi dellu di ñaan mu daal di lay jéggal may la loo génne ci bàkkaar boobu loolu la mais tout le temps di ut ay justificatif naan voilà buur yàlla c'est que boo gisee manuma di di di di joxe loxo fii ci université bii ma nekk fii ñii ci Cheikh Anta mooy ne bon université bi environnement bee mel noonu yow mooy environnement bi kan moo fa def environnement bi du yàllaa dogal lépp nga bëgg kon yow génne ci ne yow du yow du yow doo ci dara manu manu la ñàkk te manu la ñàkk boo ko waxee mooy yàlla la rek aka neexoon nga ne ah man nag xam naa ne sama faiblesse la lu xaraam la mais saa bu ma koy def maa ngi rëccu wax dëgg yàlla loolu sa faiblesse la ni deel faiblesse ngay tuub di dellu ci yàlla même bu dee yaa ngi koy def mille fois ci jour bi di dellu ci yàlla kooku kenn mënu koo tudd ku nuur ci bàkkaar ku persister ci li mu def te foo ko defee buur yàlla jéggal la même bu dee def nga ko mille fois soixante-dix fois ci jour bi waaw akbar kon fattaqullah kon nag ragal leen yàlla topp ci àtte bi mu wax ne ku nekk simpi leen seen loxo léegi ci butin de guerre te bu ci kenn yéyati wax wa aslihu zaata baynikum te nag ngeen rafetal seen diggante rafetal leen seen diggante ngeen xool lislaam bi leen boole mu ëpp doole butin de guerre yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi leen boole moo féete kaw butin de guerre xool leen seen dénominateur commun yooyu ngeen yéwénal seen diggante te lépp lu dul loolu mu nar a indi benn gàkk-gàkk seen diggante bàyyi leen ko mu daanu te ki njëkk bàyyi mu daanu ngir mooy bu ñaar di xuloo kiy xëcc kiy jàpp kiy jàpp buum gi te ku nekk tënne du bàyyi ki njëkk a bàyyi ngir fekk si bu ko na ko gaa yi tudde lu la neex sédde waaye sa waay il a nangul nangul neel je cède j'accepte nangu naa sédde naa sédde ndax Iblis salaam la boobu yow nag gis nga sa ñàkk fulle gi yow diw déggoo lim la wax ci biir mbooloo mi bëccëgu ndar kàmm yàq sa der ci dëkk bi ñépp dégg ko nga jóg amoo dara nooy def nga naan dangay dem këram di ko seeti di ko te ngir yëwénal sa digganteeg moom ma ne bànnal ci génnal ci sa ñàkk fayda ji boo ko defee de santatoo njaay mais way naa bañ a sant Ndiaye nga ne eh ok c'est bien que je ne sente plus Ndiaye c'est pas grave à quoi ça me sert de sant Ndiaye rek ab sant rek lan la may jariñ mais naa doon doomu lat sukaabe fan sama yoon da cee ne naa doon doomu garmeeg buur naa doon doomi laamaan doomi jaraaf sama yoon ñawu ci fa aslihu zaata baynikum rafetal leen seen diggante yi ay boo ko defee yow nag moom mais defal defal man tawadaa rafa'ahu Allah ku wàcce sa borom buur yàlla yëkkati la ku wàcce sa bopp ku wàcce sa bopp buur yàlla yëkkati la wàcceel sa bopp d'accordal ndax lan islaahu zaatil bayn yéwénal diggante nit ak mbokkam te innamal mu'minuuna dëgg-dëgg jullit ñi ixwa moo ñooy ay mbokk fii mu ne li ñu boole moo ëpp doole li ñu tàqale mais jamais ñun du ñu jël suñu bët di ko rive ci li ñu boole ak ni mu réyee l'islam ñooy bokk di demanoo jàkk ñooy bokkandoo wala même buñ demandoowul jàkk heure bu ne ñooy bokk di jullee doo juróomi julli ci kaw ci ci ci bés bi di woorandoo yooyu duñ ko pourtant li mu flagrant bi feeñ ñépp gis ko ba lee ñi dul julli sax xamee ko ñooñu julli ni yooyu noonu lañuy dañ ci gumba duñu ko gis duñu ko nangoo gis waaye di gis ay différent yu am suñu diggante ay différence kii walla kii nii la mel kii nii la wala lii la bon lii lay def te wuute naag man li may def ci yoo xam ne yu ñàkk fayda suñu boroom ne hé yooyu laa wax ngeen teg ko ci suuf wa aslihu te na ngeen ragal yàlla te wa aslihu yéen nit ñi wa aslihu te ngeen yiwanal daata baynikum seen diggante wa ati'u allah wa rasula te nag na ngeen topp yàlla wa rasulahu ngeen topp ndawam bi ndax topp yàlla kenn mënu la topp yàlla saa nga topp bi yonent mooy xeet wu ne xeet wu ne xeet wu ne nit manu faa nekk naan day jaamu yàlla yab yonent nekk fa mu ne day topp yàlla sans sans moom man da ne ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ñun moom lañu suñu boroom booleel te ni mu ko doone ci ñun noonu la ko doone nag ci képp ku mas a teg sa tànk ci kaw suuf kon nag wa atiicu llaha topp leen yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen yónnee in kuntum mu'minina bu dee ne mooy ala fuwaaq ñu ne am na mooy mu daal di koy séddale am ñoo xamante ne ni mooy li ñu am mu ëpp li ñeneen ñi am yooyu dinañ ci gën a ñëw insha allah ah kon loolu la seydina ubaada radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, daldi solo euh, gis nañ ne imaam ahmad daldi na koy solo imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi daal dina koy solo daal di koy wéral imaam alxaakim it daal dina koy wéral na ko noon imaam az-zahabi rahmatullah alayhi imaam ibn isxaaq daal dina koy solo tamit ci sanad boo xam ne bu wér la na ko noonu imaam ibn Hibbaan soloo na ko ci saxiixam ah, imaam al xaakim wax nañ la wéral na ko mu ne ci charte imaam muslim la te soloowu ko indiwu ko moom imaam muslim na ko noon imaam al bayhaqi li nga xam ne mooy wuute ji amoon diggante saxaaba yi keroog ginnaaw xare bi ci wàllu butin de guerre yi suñu boroom daal di koy nangu ci seen loxo daal di koy jox yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di koy séddale yemale ko ci seen ci ñoom loolu benn euh, riwaaya la buy wane boo xam ne day wax li tax début suuratul anfaal daal di wàcc di wax tamit ci wuti bi ci jotaay bii di ñëw insha allah dinañu gis yeneen riwaaye yoo xam ne yuñ jële ci saxaaba yi radiyallahu anhu yuy wax ci sababu nuzul li tax suuratul anfaal ci yasaluunaka anil anfaal début bi noonu lan moo ko tax mu wàcc gis nañ benn kon bu Seydina Ubaadatu ibn Saamit ci jotaay bii di ñëw ñu àggale nekkaat ba léegi Badr ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaan yi ci wàllu euh, ganiima yi muy